suratul maa'uun saarun jëfu makkiyatun fajal makka la aw madaniyatun ni ki fajal madina la aw nisfu aayatin ci juróom benn aw sab'un ni ki juróom aayatin ni ki juróom ñaari aaya araayta sama teema allati waaja nga xam ne yukazzibu dana mu weddi bi diini ci bés penc Aasi ibnu Waa'il wala Umayya ibnu Xalaf wala Abu Jahl ibnu Hisaam ñii weddi penc Yàlla ne xamut fa zaalika ko jële waaye allati mooy ko xam ne yar boobu dana mu ba mu ak al yatiim jirim mooy loo xam ne dafa bon soxot ci ba nga xam ne jirim sax daf koy ba mu ak wala yaxootu dëgëral ci mu boppam takk keneen ala saam miskin ci leel miskin du dëgëral kenn ci sa kàmm ci boppam mooy xaasiim waaye wala war yi mu xelete ko woy nun tatam bugal min musallin war na ci way julli ña allafina ñaañahum ñoom saa woon way sàggal la ñoom salaat yi mu wali julli seen mbugal war na ci ñi nga xam ne dañuy soppee julli de ba duñ julli jama ci julli kooku luñ sant la jam jamañ walis julli nag ci ci laaya yi kooku luñ bañ la ndax jamañ walis julli mooy soppee julli bañ julli far ama jama ci biir julli kooku luñ sant la yonent na ne fafare diggante fiñ jullee julli xéefar yi mooy jamañ de xéefar bi jamañ mukk ci jullee ndax ñoom saytaane soppal na ci ñoom julli rek ay jamañ ndax moom la saytaane bi jéem a yàqal def na ñaa ñoom ñoom yoraaw dikkan waaye naa ba ñuy tere almaaxam njëfu dañoo bon ba yaayee njëfu li ci pusa ak semmiñ ak cin waa ak ndab lu ñu yàqee waa ak safara bu ñu taale yooyu lu nit nay na kenn waru ko aaye ku bon ba yaayee yooyu nag yaay ci danga bon ci jaamu yàlla yi